amma ba'd fa yaqulu al-imaamu al-hujja al-alam abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi raabi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn. wa an abi sa'iidin al-xudriyyi radiyallaahu ta'aalaa anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala man radiya billaahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin rasula wajabat lahu aljanna facajiba laha abu sacidin faqal acidha calaya ya rasula allah acidha calaya ya rasula allah fa acaadaha calayhi summa qaal wa uxraa yarfacu allahu biha alcabda miyata darajatin fi aljanna maa bayna kulli darajatayni kamaa bayna as-samaa'i wal ard qaal wa maa hiya yaa rasuulallah qaal aljihaadu fi sabiilillah aljihaadu fi sabiilillah rawaahu muslimun rahimahullah qaala al-imaamu al-haafizu an-nawawiyu rahimahullah mu dil ñu hadiis bi ginnaaw bi ñu nga xam ne ci garab gi ñu toll ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum muy deux cent quatre deux cent trente quatre baabu fadlil jihad les vertus du jihad ou du combat euh, euh, bi nga xam ne mooy yàllaay tax ci suñu gataay bi ñu génn nag gisoon nañu xadiis mille trois mu ne woon wa anhu muy saydna abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna fi ljannati mi'ata daraja a'addaha allahu lilmujahidina fi sabilillah bani mu jeexe walillahi alhamdu walminna tey ju war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille trois cent un mu ne muy junni ak ñetti téeméer ak benn mu ne waan abi saidin alxudriyi mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne moom mooy abu said alxudriyi ko joowoon ci banu xudra min al ansar ansaarullahi wa rasulih radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne anna rasulallahi mu ne ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama eh, qaala dafa wax ne man radiya billahi rabba képp koo xamante ne nii gërëm nga borom bi tabaraka wa taala doy na la te xam nga ne moom mooy borom bi nga xam ne moo aay moom kese moo yelloo ñu jaamu ko te ñàkk koo jaamu di indi lor nga koy jaamu mu doy la comme borom ah kooku képp ku ko def wabil islaami diinaat soobu wi fi teg muy lii nga xamante ne mooy soobu win wii di wommatu di diiney l'islam mu doy la mode mu doy la comme li nga xam ne yow sa dund gi ci lool nga koy teg waaw ana nan laay dunde inna xayaat yi wa mamaat yi yow sa xayaat ci nan koy tege ci lislaam ay ku gërëm loolee wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye nga gërëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulaa mu nekk bu yonent sab yonent nga xam ne moom la yàlla yónni ci yow gëm nga ko te li mu indi gërëm nga ko waaw am na ñoo xam ne gëm nañ ko mais li mu indi am na yoo xam ne gërëmuñu ko moo tax suñu boroom ne woon fala wa rabbika la la yu'minun waaw waat naa ko ci sa boroom yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam que ni sa saxaaba yi nit ñëpp ñoom ñëpp sax après ba ilaa yawmi diin dañu gëm dëgg-dëgg hatta yuhakkimuka fii ma shajara baynahum waaw ba nañuy nangoo di ñëw di la àtteloo li nga xam ne moo dox seen diggante ci ay différents ay wute te boo àttee nag summa la yajidu du nekk nag di trouver harajan mimma qadayt nga àtte ba pare duñ ci am sax benn gene ak benn euh, euh, xaar ma yàlla ay waay luy xam naa bon naa ko def ndax mais bon man bu ma sañoon nangam loolu déedéet loolu duñ ko am waju sallimu ñu daal di nekk ñoo xam ne dañuy wommatu ci sa àtte ci li nga xam ne moom nga leen indil taslima ak wommatu goo xam ne da leen di neex du nekk kër xaa lool loolu mooy dëgg-dëgg ñoom yàlla loolu mooy dëgg-dëgg gërëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk rasuula léegi nag euh, topp ko ci ay wax ay jëfam te sori ay tereem comme borom bi wa billah raditu billahi radi man radiya billahi rabba waaw mooy doo gërëm ne borom bi mooy sa borom te lu mu digle nga fëlëng fële déedéet kon yow loolu dëgguwut ci yow waaw allahu akbar <laughs> léegi mu ne képp ku def lii nag wajabat lahul janna kooku war na ci moom aljana boroom bi nga xamante ni nii moom la war dara warul moom euh, moo warlu ne na ko dugal àjjana léegi am na loo xam ne lu ñu waxuloon bee weesu la mooy xadiis bi ñu génn bii weesu bu Seydina al imaamul Buxaari bi xam nga dane woon képp koo xam ne dafa gëm yàlla gëm ndawam bi sallallahu alayhi wasallam julli julli juróom woor ramadan kook yàlla moo war lool dugal ko àjjana jihaad naam jihaadul jihaad na wala boog daa toog kër gëm juddoo wala dëkk bam juddoo loolu am na benn affaire buñ fàtte boo xam ne insha allah dinañ ko wax fii mooy léegi est-ce que nañ ko wax léegi bala ñu ko fàtte te wajabat lahul janna bii loolu la mooy waa léegi xam nga loolu nit mën na koo def mais assassiné ay nit waaw parce que jullit man na nekk jullit ba pare def gàddi bàkkaar waaw tooñ na nangam def na nangam crime yu nekk dugg na ci mais nag mu ngi julli juróom di woor Ramadan te gëm na boroom bi tabaaraka wa ak yi nga xam ne ñooy farata yi bu ci man dina ko def waaye nag waa gi vraiment li muy def garaaw na ah. <laughs> léegi loolu nga ne ma waaw kon borom bi bu ne kaana xaqan ci xadis biñ génnoon nekk na xaq ci borom bi nga xam ne amul dara lu ko war mu dëyal engagement ni dina ko dugal àjjana même bu dee këram la toog jihaadul dëkk ba mu juddoo waa loolu mooy dafay dugg prime à prime la abord wala ñu ne la loolu nag ci mashiatullahi la bokk waaw mooy de toute façon waaye dina dugge àjjana waaye léegi est balaa dugg àjjana dina am fu mu jaar loolu nag borom bi mën na koo jaarale sawara sax waaw man na ko fa jaarale door koo dugal àjjana waaye li mu ne moom am na mu engage wu dugal àjjana même buy jaar safara yi destiné jëpp mu génn fa dugg li nga xamante ne mooy aljana da nga xamante ne moom la ko boroom di digoon fan nag mu ngi noonee waaw mooy ñu mel noonu mën nañu jaar safara mais nag duñu fa yàgg wala boog duñu fa sax waaw duñu fa sax te loolu tekkiwul que ne borom bi diggoon ko defewu ko noonu parce que bañ a kaa def mooy dane woon engagé wu na na ko dugal aljana mais waxul xam lay jaar loolu moo tax damaanaat euh, yooyu garantie yooyu borom bi joxe du loo xam ne day woraate waru la wuuse nit ki jàppe ko loo xamante ne nii lu koy wor la waaw waaw wala ya'manu makrallah ndax kat du du du du am kóolute ci pexem yàlla waaw parce boroom bi ba mu lay wax lool yow lan la ci teg ah mooy euh, xamoo la nga xam ne moom la ci teg comme ay condition wanu la condition yàlla de waaw kon nag mu ngi noonee fala ya'manu makra allah illa al qawmul kenn du am kóolute ci pexem yàlla du dul nit ñaa ngaa xam ne ñoom ñooy ñi perta kon nag loolu nañ ci bàyyi xel mooy lii mooy rek comme li yeneen saa saa di wax doon wax dañ gisoon ko fi man qaala laa ilaha illa allah daxala al <laughs> ak muxlisan bi bi qalbi aw kama qaal tam nekk ci kitaabul iman bari ci sax imam muslim ak sax imaamul buxaari ak muslim rahmatullah alayhim ak sunan yeeg euh, maraaji yi yeneen saa salaam ne képp ku ne laa ilaha illa allah di nga dugg àjjana dugg na àjjana mais est-ce que képp ku ne laa ilaha illallah moom day dem àjjana directement non ndax yonent waaye saa saa moo ñu xamal alquran xamal ñu ne am na ay jullit yoo xamante ne dañuy jaar safara dóor faa génn dem àjjana te ñooñu kon mooy waxoon nañu laa ilaha illallah kon nag loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo la bii weesu lañ ko fàtte woon walillahil hamdu wal minna kon bi nga xam ne ci la yonent waaye saa saa wax li sayna Abu Sa'id wa bil islaami diina wa bi muhammadin rasula wajabat lahu aljanna waaw képp koo xam ne gërëm nga yàlla comme boroom di am sañ-sañ di la digal ak tere bi nga xam ne amoo droit di ko bokkaale bi nga xamante ne nii amoo droit bu diglee nga tënku ci ay digleem bu tere nga daal di sori ay tereem voilà wa bil yoon wi mu fi tëral mu bàyyeekoo ci moom tey dellu ci moom nga nangu cee soobu ba ni ngay génne àddina waaye wa bi muhammadin daal di gërëm ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad mi nga xam ne mooy l'intermédiaire mooy lantinooram digganteem ak jaam yi rasulan ndaw wajabat lahul janna kooku aljanna daal dinay war ci moom mu ne fa ajiba laha Seydina Abu Sa'id nee bi ma yoneen saa waxee lii waaye affaire bi yéem ma waaye lii moom neex na di Abu Sa'id nee Abu Sa'id da affaire bi yéem ko fa qaala nee ma ne ko wa a'idha alayya ya rasulullah yoneen saa salaam maa ngi lay ñaan doo ma doo dooma ma rafetal ma wax nii <laughs> affaire bi daa neex a neex a neex a neex a neex daa neex a neex a neex a neex a neex a neex ba ni nga xamante ni nii euh, euh, euh, Seydina Abu Saïd daan wax yow xanaa kay bu doon wax loxo lii moom wax wolof lii de moom du muur muuraa kela <laughs> waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa aidaha alayya ya rasulallah c'est pas day joxe ab am digal di kii non mooy <laughs> loolu am na ñoo xam ne xamuñu waxinu arab yi waaw xamuñ ndigal fi muy jóge ah tolob ak tolob ak al amru xamuñu yooyu waaw ab jàmm buy laaj sàngam loolu man da nekk ndigal waaye it ki nga xam ne moom dañ laa kili dañ laa yilif booy laaj ki la yilif loolu mënula nekk ndigal <laughs> voilà alors que bu dee moo tax bu dee amru la min jihatil isti'la lay jóge comme ni ko usul yu ni di mooy koo xam ne moo la féete kaw ci wàllu wépp comme borom bi tabaaraka wa taala di jox jaam yi digal loolu amru la tudd yonent may di jox eh, jaam yi ñi nga xamante ne mooy eh, digal loolu amru la digle la waaye bu dee ne kenn ci ñi ngi suuf ñoom ñooy laaj ki féete kaw comme di ñaan yàlla allahumma ja'al yu mel noonu allahumma hdina fi man hadayt loolu nekkul li nga xam ne lool demande la waaw ñaan la dagaan la waaye du par force du damay digal yàlla ay woon a def lii waaw <laughs> waaw <laughs> déggoon soog naa waxoon amasoon naa leen ko fi wax benn femme boo xam ne moom gaa yaa ngay eskay yu te xamuñ ne li muy eskay yu du dara parce que moom daa ñàkk xam làkku arab kese waaw mu ngi jël xasiidaay Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu yi muy ñaan yi nga xam ne day ñaan borom bi moom mu jàpp ne yow ay par force la wal iyaazu billaah <laughs> di ko firee noonu gars yi di fatta soo ko kii ma ne mais c'est quoi ça vraiment ça c'est grave quoi <laughs> voilà parce que lii lañ xamul waaw mooy yi nga xam ne làkk boo dem dafa ama ah. ñépp xam nañ ne man bu ma ñëwee ñëw ci Lat Joor <laughs> buur ak Kajoor Ah, sukk ci ay oomam wala taxaw kii euh, sukk di ko naan ko euh, euh, dammel <laughs> dama doon ñaan nga defal dama dama dama defal ma lii bu ma wax ñaan sax defal dammel defal ma lii loolu est que dama ko jox or ne ko par force defal walillahi almasalul a'la loolu lakk yépp ko xam waaye walillahi waaye yàlla yi allahul musta'an quoi <laughs> waaw waaw moo tax yoo xam ne yu simple la yu simple la yoo xamante ne nii Euh, euh, yu simple la yoo xamante ne ni yu simple la yoo xamante ne ni yu simple yoo xam ne làkk kese moo ko koy wax xam xam kay xame lii la quoi léegi kon Seydina Abu Saïd ne yonent yonent way saa saa mbir yéem ko lool way <laughs> ne ko way waaye yonent saa saa ahita alay ya Rasulallah yonent saa saa maa ngi lay ñaan doo ko baamuwaatal ngir amaana ba gin koo jàpp waaye déggaat ko dégg lu neex déggaat ko rawatina wu kaddu yeneen ci ba lay saa saa bu wax la lu neexee di waaye <laughs> waaw nee na nee na bi ma ko waxee nag yeneen saa salaam ne fa aadaha alayhi mooy mu waxaat ko waaw waxaat ko abu baamuwaat ko abu Sa'id thumma qaala ginnaaw yeneen saa salaam teg ci ne wa uxra am na beneen boo xamante ne nii bu neexati la. yarfa'u llahu biha al abdu borom bi al abda borom bi dina ci yëgati jaar ci yooyee jaam bi minha mi'ata daraja waaw jëf yoo xamante ne nii borom bi dina ci yëkkatee jaamam bi téeméeri darajaat fil janna ca aljana maa bayna kulli darajatayni diggante daraja bu nekk ñaar boo jëlee ñaari daraja diggante benn beeg beneen bi kama bayna samaa'i wal ard mu ngi mel ni diggante asamaan ak suuf qaala nee na bu waxee loolu wa maa hiya ya rasulallah <laughs> bi mu waxee loolu Seydina Abu Sa'id nee na ma ne yoneen saa salaam mais wa maa hiya ya rasulallah waaye mais yoneen saa salaam oui wa maa hiya mais yooyu nga wax noonu yan la ya rasulallah yow ndawal yàlla yoneen saa salaam qaala Seydina Abu Hurayra Abu Abu Sa'id nee na radiyallahu anhu yoneen saa salaam ne ma nag boobu nga xam ne moom laa wax nii mooy al jihaadu fi sabilillah waaw waaw beneen qualité. beneen daraja beneen wàccuwaay bu wéyee ngoo ko allahu akbar mooy jihaad ci yoonu yàlla al waxat ko ñaari yoon al jihaadu fi sabilillah akbar waaw akbar allahu akbar <laughs> mu ne muslim mu ne xadiis ko solo mooy al imaamu abul xuseyni muslim ibnul hajjaj al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom doonga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo woon na ko na ko noon al imaam an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi solo na ko ci kitaabul jihaad darajatul mujaahid fi sabiilillah bu dee imaam Ahmad moom musnadu Abi Sa'iid radiyallahu anhu walla moom ñooñ lañ doon wax siinoo ku mel ni ñoom al imaam Ibn Hibbaan Abu Awaana Sa'iid ibn Mansuur wa at-Tabaraani Abd ibn Humayd al-Haakim ci Mustadrak al-Bayhaqi ci as-Sunan al-Kubraa waaye Shu'ab al-Iimaan al-Baghawi ci Sharh as-Sunnah rahmatullah alayhi ñoom ñëpp solo nañ ko waaye ñooñu bokkuñ woon ci ñi nga xam ne ñoom lañu daa tuddaa <laughs> ci généralement léegi kon ñu gis al imaamu muslimu nan la ko solowee mu ngi ko indi ci kitaabul imaara kitaabul imaara baabu bayaani ma a'adda allahu ta'ala lil mujaahid eh? buntu boobu shuraax def xadiis bi kese moo fa nekk mu ne haddathana Sa'id ibn Mansur mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Uthman al-Marwazi at-Taliqani ñi ne Taliqani la al-Balkhi al-Makki gis nañ ko fan yi Abu Uthman rahimahullah génn àddina la 227 ci wute bu ci ab rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abdullah ibn Wahb mu ne ki ñu nettali ma Abdullah ibn Wahb di Abdullah ibn Wahb ibn muslim al-qurashi al-fihri mawlaahum abu muhammad al-misri al-faqih génn àddina la 197 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani abu hani al-khawlani mu ne ki ma nettali ma abu hani al-khawlani di humayd ibn hani abu hani al-khawlani al-misri rahmatullahi alayhi génn àddina la 142 rahmatullahi alayhi an abi abdirrahman al-hubuli mu jële ci abu abdirrahman al-Hubuli c'est pas Ubuli ah al-Hubuli hmm? al-Hubuli voilà muy Abu Abdurrahman al-Hubuli Abdallah ibn Yazid al-Ma'afiri loolu la tuddoon voilà dakkantalam nag la gënoon a siiw muy Abu Abdurrahman al-Hubuli al-Misri nga gis ne càllale waa Misr la génn àddina la son rahmatullahi alayhi moom nii nag moo ko jëlaan Abi Sa'id Hmm? muy Abu Sa'id mooy boo jëlee boo génnee Sa'id ibn Mansur ñi ci des ñëpp waa Misr lañ ba mu def Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra voilà ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani ibn Shahid baayam ñu ngi ko faatoon keroog Uhud génn àddina ci wuute bu bari bu am ci borom xam-xam yi ñii ne l'an 63 ñii ne 64 ñii ne 65 ñii ne sax 74 ta'ala anhu moom sayyidina Abu Sa'id anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal xoola kaddu Muslim yi ya Aba Sa'id <laughs> nee na yeneen saa sam daf ma woo ne ma ya Aba Sa'id yow Aba Sa'id xam ci ne woote nit Abdullah ci dàkkantalam loolu ma nga xam nga tudd woon noonu voilà Sa'd ibn Malik la tudd mais yeneen saa salaam woowe ko dàkkantalam bi nga xam ne moom la gën a siiw muy Abu Sa'id ah ne ko yaa Aba Sa'id waaye Aba Sa'id man radiya billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin fi nabiyya pa rasula waaw mu ne yaa Aba Sa'id yow Abu Sa'id man radiyal billahi rabba képp koo xam ne gërëm na borom bi tabaaraka wa taala mu nekk sa borom wa bil islaam diini ji nga xam ne mooy wommatu gu mat gi hmm? ah. waaw moom nga gërëm ko mu nekk ki nga xam ne mooy nabiyya noonu tamit la ñëwee ci sunanul ko sunanu al imaam an-Nasaa'i nabiyya kanta euh, euh, imaamu Ahmad euh, naka moom nag moo indi wa bi Muhammadin rasula man radiya billahi rabba wa bil islami diina wa Muhammadin rasula ah loolu bon ah de façon entre nabi ak rasul fii c'est la même chose parce que yonent bi alayhi salaatu wax li ñu fi soxla mooy yonent bi alayhi mooy ki nga xam ne moom la ñuy junj fii te boo nee nabi moom la boo nee rasul moom la waaw wax na turam wa muhammadin nabiya waaw wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula kon mu ngi noonu mooy manoo ko nangul benn bi bañal ko beneen bi ah sayyidina muhammad na nabiya mais du rasul eh, boo nee rasul la dugal na nabi waaye loolu manoo ko wax voilà mooy loolu eh, moo tax eh, loolu dañuy mën a permittente fii mu ne ko kon ya aba said man radiya billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wajabat lahul janna e àjjana war na ci kookee fa ajiba laha abu said abu said mbir mi yéem ko fa qaala aidha alayya ya rasulullah yeneen saa sam maa ngi lay ñaan nga baamuwaatal fa fa faal yeneen saa sam def waaw neewul non man nag sama jàngale benn yoon la tax naa ko c'est bon comme yenn matcho yi ak ñi xam ne dañu xat xol rek voilà mooy xat xol pas matcho dañoo kii rek mooy ñoom bu ñu waxee benn wax <laughs> c'est comme si kenn amul droit ne ko ah, sëñ bi man nga ma koo baamuwaatal bi may wax foo nekkoon foo defoon sa nopp yi ah xam nga yooyu yëpp mën naa ñàkk quoi <laughs> loolu yeneen saa saa ci simplicité bi nag waaw parce que ki la naan la ki la naan la baamuwaatal tekkiwul tout temps daa déggul li nga wax de comme Abu Sa'id mii li mu wax moom xam nga moom defu ko parce que daa déggul yoneen saa saa dégg na ko mais dafa neex ci moom lool mu bëgg mu déggaat ko waaw nuuru na laa nuur waaye tamit mu gin koo mën a takkat waaw ndax nag l'enseignement est répétitif l'apprentissage est répétitif njàng dañ ciy dellu di delluwaat waaw répété njàng waaw mu wax ko leen saa sam ñaan ko ko facilement aidha alayya fa faal ya rasulallah ñu gis tamit teggi ni ma àndal neewul yaa aida alayya muhammad yaa muhammad ah aw muhammad saa sam répétél ma ko dane ya rasulallah te loolu yàgg nañ koo gis teggin yi nga xamante ne moom lañu war am ak boroom xam-xam ak ñi nga xam ne même euh, fa ñu nekk boroom xam-xam lañ fa voilà il est l'ingénieur d'angam wala le tailleur Euh, bi nga xam ne wala le grand baykat mais nee le grand baykat voilà voilà mais nekk fii euh, eh, sàll <laughs> waaye yow du sàll alors que Moodu Sall c'est un grand baykat boo xam ne noonu lañ koy woowe titre mais ko euh, yaa grand agriculteur <laughs> wala yu mel noonu <laughs> wala yaa noonu la le grand pêcheur voilà mais yooyu yëpp di ko def ngir euh, bañ màggal nit ki wala naan non man moom dara fii ah kii moo koy xam-xama lii lépp nekkuloon affaire am man nag dara laa dul soppi dañ naan la déedéet loolu teggi ni waaw ya rasulallah waaw yo leen saa sallam fa mu daal di koy def ci saasi waaw jàngalekat day woyof bu ko taalibe yi ne répéteel ñu wala est man nañu jàngale ma nga defoon keroog man nga ci ñëwaat rek loolu warul wax non man nag <laughs> di jàngale di ci demaat ak ñëwaat loolu moom duma ko def waaw waaw dëgg la am jàngale eh, eh, eh, mooy bureelu leer la bam kii même loolu léeg-léeg baax na jaaraat ci voilà ngir mu gën saxaat ci seen xol seen dënn waaw waaye pas automatiquement rek tout le temps non non Euh, soyez ailleurs voilà il faut être attentif vous que yooyu yëpp mën na cee ñàkk quoi waaw ah, ati abal qasim waay <laughs> sallallahu alayhi wa sallam toppal abal qasim waay sallallahu alayhi wa sallam taqtadi roy ko royal ñu abul qasim yi ñun ñëpp nañu roy abul qasim alayhi salatu wa kon loolu dafa am solo quoi léegi kon Seydina Abu Sa'id nee na yoneen saa sallam fa faal thumma wa uxra am na beneen daraja am na beneen eh, xaswa waay boo xamante ne bu màgg màgg màgg màgg màgg màgg màgg laj hu mooy comme si danaan ko comme si ala ubashiruka busharatan uxra ndax duma la bëggal beneenum mbégte goo xam ne moo gën a rëy gii nii kese waaw parce bii bu dee rëy na am na lu ko féete kaw ah waaw loolu lu am am solo la alors waaw al imam kii nag euh, dinañ ci ñëw après dinañ ci ñëw après dinañu ci ñëw après mu ne wa uxra kon yar yurfa'u fii yurfa'u biha al abdu la wax waxul yarfa'u allahu dane yurfa'u waaw def ko majhul lil majhul mooy lil majhul mooy def ko ci loo xam ne waxuñ kan la mais xam nañ na boroom bi am na meneen boo xam ne des na ci yëkkati ji ko ci jaare lil abdi ñeel jaam bi euh, mi ata daraja cent daraja téeméeri daraja fil janna ci biir aljana maa bayna kulli darajatayni kama bayna samaa'i wal ard diggante ñaari daraja yu nekk boo jógee li imaam al-Qurtubi rahimahullah di wax ne loolu en fait yuraadu biha ghuraful janna wa maratibatu wa maratibatuha allati a'laha al-firdaws kama jaa fi al-hadith oh ah mu ne wala yuzannu min hadha anna darajati anna darajati al-jannati mahsuratun wala mahsuratan bi hadha al-adad bal hiya akthar min dhalik wala ya'lamu hasraha wala adadaha illa allah adadaha wala ya'lamu hasraha wala adadaha illa allah ta'ala ala turahu qad qala fi al-hadith al-akhar yuqalu li sahibi al-qur'an iqra warqa fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha fa hadha yadullu ala anna fi al-jannati darajatin ala adadi ayati al-qur'an allah allah al imaamu al qurtubiyu saaxibul mufhim abu ahmad al imaam al qurtubi mu ne nag yii nii darajaat yi yeneen saa saa di wax lim ci namb mooy appartement yi mooy étage yi waaw ak martaba yi nga xamante ni ñi ñoo nekk àjjana mooy degré yi nga xam ne ba gën a kawe mooy firdaws comme ni ñëwee mooy xadiis bi ñu génn bu sëy Abu Hurayra bi nekk Sahih Imaamul Bukhari bi yore saa saam tekki na bu ngeen di laaj yàlla na ngeen ko laaj al firdaws waaw ngeen di laaj waxoon nañ la taxawoon nañ ci ne jaam day ambitieux quoi voilà <laughs> waaw waaw fa ida sa'altum allaha fas'aluhu al firdawsa fa innahu awsatu wa a'la allah uraahu fawqahu arshu rrahman wa minhu tafajjaru anhaarul janna allah yooyu saa saa ne bu ngeen di ñaan yàlla àjjana na ngeen ko ñaan firdaws parce que moo gën a kawe ci àjjana yi moo ci gën a dugg dóomu waaw waaw loolu moom lu leer la bul jënd nag waxu yoneen saa salaam waxu keneen ak ku man di doon wax jii dafa leer naññ waaw yeneen tubaab yi saa saam am na lu ñu xamaloon bim naan bu ñuy dégg noddukat bi nañu wax la mu wax ba ci hayya ala salaa hayya la fa ñu ne laa hawla wala quwwata illa billah après ñu laaj ko ñaanal ko alwasila ndax manzila la wàcc waaye la degré la daraja la boo xam ne kenn kese moo ko am te yaakaar na mu nekk moom képp ku ma ko ñaanal wajabat lahu shafaati sama gàmbu dina war ci moom dina ko dal ñépp xam nañ ne firdawsi goog yore saa saa bi ñu wax nii kon manzila wasila goog moo ko féete kaw waaw muy bu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw wala li leen boroom xam-xam yi naan firdaws en boo seetloo ak yenn aaya yi inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula gaa yi nga xam ne ñoo gëm yàlla di jëf jëf yu baax yi nekk na ngir ñoom ajjanaay firdawsi ya wàccuwaay bu dee firdawsi yu kawe yi fa ci gën a njomboxtal nga xam ne mooy nekk li nga xam ne mooy wasila goo gële loolu pour yonent bi la sallallahu alayhi après ci kawam nag arshur rahman moo fa waaw ku la laaj lu gën a kawe ci àjjana yi nee ko wax ko waxu yonent bi alayhi salaam saa salaam nag du waxu keneen ak kooku fu wulaayam toll ak lu ay kusu faatam toll loolu lii may wax nii sax façon ñàkk teggit la waaye foog ñu wax ko ci wàllu ay booy wax ñoo xam ne léeg-léeg xadiis yonent saa salaam day leer naññ ñu bàyyi ko fi parce que wàllu yu sàngam wax na am na lu mu wax loo xam ne ci biti nii même bu dee ne mën na bañ a wute sax waaye ma ne ci biti nii daa wute yeneen saa saa lu mu wax dafa leer fa ida sa'altum allaha fas'aluhu al-firdawsa fa innahu awsatul janna wa a'lal janna loolu kay jeex na bu ngeen laajee seen borom na ngeen ko ñaan àjjana ndax moo gën a dëgg doomu ci àjjana yi te moo gën a kawe ci àjjana yi ba pare mu ne ci kawam arshur rahman moo fa nekk te mooy téegu mooy tuwaawu àjjana kon kay jeex na waaw léegi nag lu tax nga ne ma léegi kon lan moo tax yow wasila nga ne ma ne la wasila suwaa partie la ci firdawsi mais mooy bi ca gën a kawe noonu ngay mën a dégge lool parce nee na benn wàccuwaay la boo xamante ne kenn kese la ñeel te yaakaar na mu nekk moom te loolu xam na ko borom bi moom la ko defal képp ku ma ko ñaanal wajabat lahu shafaati sama gram dina daal ci kawam alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu waaw lii mooy li nga xam ne ku la laaj yow waxal waxu yore saa saa boo fi naan wala yu saa ngam nag liir naa euh, moom mu ne euh, àjjana yi bi ci gën a kawe mooy nangam ak nangam loolu nga bàyyee ko ay waxam waaw ay waxam yow ta nga wax waxu ki nga xam ne moom la la borom bi royloo muy rasuulu rabbil alamin alayhi afdalu salaatu wassalaam bi day xam boppam day xam li nga xam ne mooy sëriñ diw lu ma ko naw naw naw naw naw bu ma gisee wokk yeneen saa salaam boo xam daa wutee boo xam amul sax benn invitation dama koy teg nee taw teggiwul ci naw gi ma ko naw su ne laa koy teg man du ma ko répété ah waaw te ku ma ko répété wax ma ko ma ko man moom li may wax daal mooy li yeneen saa saa wax waaw bam bañ moom moo ni wax ci mbiru àjjana wax ñu ba ci gën a kawe moo ne firdaws la waaw waaw moom nag mooy ki nga xamante ne nii euh, moo gën a xam ñëpp te ñi ngay wax yëpp li ñu xam nee nañ ci moom lañ ko jëlee kon nag moom waxam la ñuy jàpp waaw ku am leneen wax ko loolu ñu bàyyi koog moom waaw allahu taala aalam kon nag mu ngi noonee al imaamul Qurtubi mu ne loolu mu ne te loolu imaam al Hafiz doon wax attention que ne anhaarul janna ci kii lay génn firdaws la jóge juwaaras loolu mooy li gën a dëgg nag parce que lim la waxoon xadiis yi ko wane moo leer voilà que ne ci firdaws googee fala anhaarul janna yi di jóge voilà comme ni koy nent bay saa sa ci xadiis bi mu leer nañña ne ci te ci moom lay balle li nga xam ne mooy anhaarul janna wa minhu tafajjaru anhaarul janna muy min firdaws waaw te lool nekkul balluwaay boo xam ne ci suuf xam nga ñun li ñu xam fii ci àddina source d'eau yi fu ñuy jóge ci suuf day taw ak cours d'eau yi lépp ci suuf lay jóge ci suuf ci lay jaar jaar ay kii le Rhône fleuve fleuve du Sénégal fleuve Nil l'Euphrate le Dijla hein euh, euh, euh, fleuve Nil di jóge Congo fa la ñëw ba ba ba ba ba Égypte ci kaw ba euh, mer Rouge loolu lépp ay fleuve la yoo xam ne le Colorado hmm, ainsi de suite loolu li ñu ko xamee mooy ci suuf si lay jaar fa la nekk alors que yu yi ja du ci suuf lay jógee ah <laughs> non parce que du fii mooy loolu euh, euh, mbir la moo xamante ne nii xel da koy nangu waaye ñun du lu ñu dund fii suuf si dunduñu lool. ay source d'eau yoo xamante ne nii du jaar ci suuf ay dex yoo xamante ne nii jaaruñ ci suuf si te duñu laal suuf yee duñu laal suuf ci kaw la ci kaw la duñu laal suuf ci kaw la voilà kon loolu lu hama ham solo la kon mooy loolu liñ doon wax mooy imaam al-Hafiz na Hajar waxoon loolu ne def def le na képp ku ne ci aras lay jóge parce que xadiis yi yi ko leeral mooy yeneen xadiis yi comme ni mu la ko waxoon loolu mooy li gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam de moo moo moo moo chapeauté lépp voilà moo chapeauté lépp arsu rahman te mooy kéegu aljana euh, léegi kon mu ngi noonu al imaam al qurtubi mu ne kon yooyu mooy ghuruful janna wa maratibuha la ci jublu mooy wa uxra bu muy wax yurfa'u biha al abdu mi'ata daraja mu ne yooyu mooy euh, euh, martabaay ajjana yeeg salooy àjjana yaag këri àjjana yaag villaay àjjana yi nga xam ne ba ca gën a kawe mooy firdaws comme nim ñëwee ci xadiis biñ gisoon bii weesu waaw mu ne walaa yu vann waaye nag bu ke kenn nag bu njortu que ne min min hada te lii yoneen saa salam di wax nii mi at daraja que ne darajaat yi mahsuratu yu àjjana yi ci lii la yem mukk mu ne bal li am bale si aktaru min dalik waaye ëpp na lii fuuf mu ne ta àjjana ñaata daraja la loolu kenn xamu ko lu dul borom bi tabaaraka wa taala dëgg dëgg dëgg mu ne alaa turaahu xanaa alaa taraahu qad xanaa gisoo yeneen saa salaam li mu wax ci xadiis bi nga xam ne gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi bi nga xam ne dañuy wax mooy bi ñuy wax gëneelu ki nga xam ne mooy jàngkatu jàng alquran ak gëneel yi nekk ci alquran yaa ngi koy fàttal kitaabul fadaa'il premier bunt loolu la doon wax waaw nga xamante ne nii dañuy wax Euh, ki nga xam ne mooy saaxibul qur'aan ki nga xamante ne mooy boroom alqur'aan waaw jàngkatu alqur'aan bi wattukatu alqur'aan bi dañ ko naan jàngal waaw waaw iqra wara waaw naan ko jàngal te nga yéeg waaw jàngal te nga yéeg ni nga xam ne a nekkoon nga eh, eh, iqra warqa fa inna manzilataka waaw gis nga sa dernière station Allahu akbar gis nga sa wàccuwaay mooy ci aaya bu mujj bi nga xam ne inda aaxiri aayatin taqra'uha waaw waaw mooy xadis mille un lañ ko gisa woon wa an abdillah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala yuqaalu li saahibi al-qur'aan iqra wartaqi am na warqa am na wartaqi wa rattil kamaa kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda aaxiri aayatin taqra'uhaa Allah hmm? ci baabu fadli qiraa'atil qur'aan waaw Allahu akbar mu ne yonent bi saa saa nee na dañuy wax ki nga xamante ne mooy saaxibul quraan borom al quraan allah <laughs> ne ko jàngal teel di wax yow deel tari di yéeg mooy sa ascenseur di ko jànge tartiil gu dal jàng gu dal comme li nga xam ne noonu ko doon defe ca allah ca àddina yëgal ne sa wàcc waay kay sa station sa ajjana fi muy yem ci kay ko kawe mooy ci aaya bu mujj bi ngay jàng kon kay loolu xam nañ ne kon yow xaraf bu nekk kon ci alquran station la <laughs> kon kay loolu ëpp na lii voilà waaw allahu akbar xoolal kon loolu moom la al imaamu al qurtubi rahima rahimahullah bi waxta qawlun nafiis hmm? eh? qawlun wallahi nafiis léegi kon eh, eh, imaam bu ñëwaatee kon noonu la ko al imaamu muslim indi mu ne kon yoneen saa sa wax ko ne ko wa uxra yurfa'u biha al abdu mi'ata daraja fii janna te gis nañ ko ci xadis ñu génn bi weesu borom bi dina ci yëkkatil jaam bi mi'ata daraja li nga xam ne mooy téeméeri daraja waaw léegi yooyu nag muy yëkkatil jaam bi noonu eh, daraja bu nekk maa bayna kulli darajatayn diggante ñaari daraja yu nekk kamaa bayna samaa'i wal ard day nekk comme diggante asamaan ak suuf qaala wa maa hiya ya rasulallah waa daraja <coughs> jooj nga xam ne mooy qualité boobu loolu jëf ju baax jooj nga xam boo ko defee borom bi dana ciy yëkkati ay mi at daraja te àjjana diggante bu ci nekk téeméeri daraja day nekk diggante asamaan ak suuf ñaar yu nekk waa bu yoon saa saa ban la loolu mooy ban mu ne ko al jihaadu fi sabilillah al jihaadu fi sabilillah